أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم yéen mbokku jul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokku jul ñu ngi leen nuyu di leen ziar di wàcc ñëpp seen wàccuwaay waaw lii nii ay silsila vidéo yoo xamante ni incha allahu rabbi bu ñu yàlla may gudd fan ak wér gu ak tànku ngir bëgg nañ ci deful suñ kéemtulaay kàttan incha allah pour firi ci ay téere yooyu ñu koy commencé ci ci ci laxdari comme ni ko ñoom ñu bëri doon sàkko ah ñu léegi nañ ci waslu àq rek jéem ci dara doon def suñu aliwa mëneewu ko noonu ñun nañ nañ ci jéem luñ ci mën incha allah rabbi firi bi dina nekk. ci benn namat benn façon boo xamante ni xëy na nit bépp nit boo xamante ni déglu nga ko seetaan ko ak vidéo yi incha allah rabbi di di dina amal njëriñ bu baax a baax ndax ci firi bi dinañ jéem mën mën ba tegal la téere bi à côté tegal la tamit ay xaraayitu zihni ay ay rëdd yoo xamante ni ay tableau yoo xamante ni nit ki bu ko xoolee dina si mën a comprendre téere bi bu baax a baax a baax a baax incha allah rabbi dina nekk fi firi boo xamante ni képp koo xamante ni jàngoon nga Laxdari boo ko kiyee dina la dina la fàttali lu bëree bëri ku mës sa jàng Laxdari sax koo xamante mës sa jàng ko liiree incha allah bu ko dégloo dina ci jàng Laxdari incha allah même koo xamante ni mënta lii arab sax bu ko dégloo incha allah dina ci comprendre bu baax a baax ndax dinañ def lu ba mën ko firi ci wolof firi yax yi tamit suñ paree dinañ def lu ñu mën ba résumé ko ci olof résumé boo xamante nit ki dina ko mën a mën a jàpp mu nekk loo xamante ni dina amal njëriñ incha allah rabbi képp koo topp mu nekk loo xam tamit ñun tamit jéem rek la ñuy def comme ni ngeen ko xamee képp koo xamante ni bu bu ñu siraan vidéo bi wala dara gis na ci benn yàq-yàq rek kooku wala benn njumte nañ ci dimbali daañ ñu koy wax ndax ñu mën a xam ñu mën koo bàyyi xel mën koo defaraat mën koo rectifier loolu ñu ngi koy boo xamante ni yaa ngi seetaan vidéo yi wala nga koy déglu suñu adresse email moom di ngeen ko seen ci ci suuf noonu moom ma foofu ma leen foofu tableau bi kii bi kii bi nekk noonu souris bi nekk noonu ñu ko xoolee comme moom la rëddal ci képp koo xamante ne am lu ñu bëgg a envoyé tamit mën nga ñu envoyé suñu numéro téléphone incha allah ci loolu tamit pour ñu saraxa laxdar téere bii nii te mooy te mooy laxdar yi balaa ñu koy sax il faut que ñu commencé si leeral ñetti mbir naka la ñuy jàngalee vidéo vidéo bi dañ leen indi téere bi laxdar bi ci côté defal la ci ay ay rëdd yoo xamante ni dañ ko di ko mën a comprendre dina la mën a tënkal téere bi leçon bi dina ko mën a tënkal ba nga mën ko comprendre ñu la ko ci wolof suñ paree résumé la ko incha allah tamit ñuy commencé ci leeral téere bi turu téere bi yëpp ak tamit kan moo taalif téere bi ak téere bi ci lan lay jàngale ci ñett vidéo bi daanaka ci ci lool loolu lay lay dem téere bi ñu tuddi matnul Axdari ñu koy wax yaxu al Axdari yaxu kojub yaxu kojub al Axdari bi ñuy wax ci wàllu fi ibadat muy ci wàllu jaamu yàlla ci ala mazhabil imaami Malik ci ngir imaam Malik muy école imaam Malik lil allaama Abdurrahman ibnu Muhammad as-Suxayri al al Axdari mu ngi nekk ci ngir borom borom xam-xam bu ñu wax Abdurahman ibn Muhammad as-Suxayri al Axdari kooku moo ko taarif matnul Axdari moom mooy yaxub laxdari yaxub kojub laxdari bi muy wax ci wàllu jaamiyaat comme ni nga xamee fiq dafa benn boo xam ni ko tëralee ko ko séddale si ñaari ci ñaari xaaj muy muamalaat ak ak ibaadaat ibaadaat mooy wàllu. ñoom jàpp ak julli wuñ ko muy mu ngi nekk tamit ci mazhab imam malik moom mooy ci ngir imam malik comme ñu ko xamee borom xam-xam yi ngir ngir yi gën a siiw ñii di ngir mazhab abi xanifa ak mazhab imam malik bi mooy ñaareel bi ñetteel mooy mooy mazhab ahmed ibn hanbal rahmatullahi alayhim ñeenti ñeenti ngir yi ñoom ñoo gën a siiw bu ñaaree moo nekk mazhab imam malik mazhab imam malik boobu noonu ngir boobu noonu ci la téere laxdari bi di jàngale ki ko taalif ñu tudd abdurahman ibnu muhammad ibnu muhammad as-suqay al-laxdari moom ñu ngi ñëw ci ci firi kooku moom mooy Cheikh ah, Cheikh Abdourahman al-Akhdari rahimahullahu taala moom mu ngi tudd imaam al imaam huwa al imaam moom mooy njiit bi al allaama moom mooy ki nga xamante borom xam-xam bu bëri ay fànn la allaama mooy dul funuun Abdourahman ibnu Mohamed as-Sughayri papaam mu ngi tudd Mohamed as-Sughayri ibnu Amir maam mu ngi tudd Amir al Akhdari maam boobu moom lay askan al Akhdari al Akhdari buñ ko waxee montagne la boo xamante ni mu ngi nekk ci côté Libye dégg nekkul askan bi ko askan waaye benn montagne la boo xamante ni côté Libye foofu lañ askan xëy na ci ay wàllu maam yooyu la al al al Bentayusi Bentos foofu la juddoo mu dëkk bu ñuy wax Bentos ci Algérie la nekk al Biskari ci wilaya Biskari mooy commune Biskari Biskar tamit ci Algérie la. benn dëkk bi nekk ci Algérie dëkk boobu moo moo moo moo làmbaale Bentos foofu noonu fa fa la juddoo al yi moom mooy Algérie rek moom la wax ci France Algérie foofu noonu dëkk boobu fa la juddoo moom moom mi taal moom mi bind téere ñu wax Laxdari yi almaliki yi mooy bokk ci mazhab imam Malik comme ni ñu ko waxee woon leer leer woon sànq rek ñoom mu ngi juddu ci atum 920 ci gàdd euh, ci ci gàddaay yoon saa salaam atum 920 ci la judd loolu ci boo xam ne lañu wax am nañu wax atum 918 bu dee ci ci wàllu milaad yi mooy su judd ñun ci yàlla Iisaa moom muy bu dee ci at at boobu la comme comme ni nga naan 2000 comme instant ñu ne ngeen ay 2023 ak yooyu bu dee bu dee ci loolu nga ko bëggee ci at yooyu la. Touba mu nekk mille cinq cent quatorze ci la judd ci la gën a siiw wala mille cinq cent douze ci ci la ñenn ñi wax ci dëkk bi ñuy wax Bentos foofu la juddoo mu ngi génn àdduna ci atum neuf cent quatre-vingt-trois loolu moo gën a siiw suñuy wax ni soixante la am wala ci atum neuf cent cinquante-trois am na ko bind waaye loolu bëriwul daanaka 993 moo gën a siiw bu dee loolu ci atu gàddaay la bu dee ci atu milaad yi mooy comme atu français bi 1575 at boobu noonu neen ci la ci la génn àdduna ci la génn àdduna koy denc denc ba léegi ci dëkkam boobu pentos foofu foofu lañ ko denc moom nag taalif na ay téere yu bëree bëri ay téere yu bëree bëri taalif na ko moom mii nii téere yooyu noonu bokk na ci mm, téere yooyu noonu ci ay côté yu bëri ko côté fiq ci téere Laxdari bi wala ci côté euh, mantiq su lam su lamul Laxdari ko dégg wala ci côté balaaxa Jawharu Maknuun am na tamit ci côté falak mais astronomie am na téere yu mu taalif ba ci am na xasaayit yu bëree bëri am def na ko ci wàllu tasawuf ak ci wàllu jikkoog yu mel noonu yu bëree bëri da def na ko moom mii wax ci téere bi téere bi moom day séddale ko mën nañ ko séddale si ñetti xaaj ab njàlbeen ab tàmbaliment boo xam ne ci wàllu yar wax ak doxalin ak tamit côté boo xamante ak xaaj boo xam ne ci wàllu laab lay wax ak xaaj boo xamante ni ci wàllu julli lay wax xaaj bi wax ci wàllu xaaj bu njëkk bi mooy xaaju tàmbalement bi moom xaddima bi dafay làmboo borom téere bi ñu julli ñu wax bismillah julli ci yéen salaam ah, sant yàlla julli ci yéen saa salaam ba pare foofu mu wax li nga xamante ni moom moo war ci mukallaf incha allah dina si ñëw ci leer leer bi yaatu ak li nga xamante ni moom moo xaraam ci mukallaf dina ko leeral ci commencement bi. beneen xaaj bi nga xamante ni moom mooy wax ci wàllu njàpp foofu borom téere bi dina fa ñëw leeral fa xaaju njàpp yi dina ñëw tamit leeral fa ndox yi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñooy dindi sobe mooy ndox yi dagan a jàpp ak yi daganul jàpp yooyu mel noonu dina si ñëw su paree foofu dina ñëw ci wàllu li nga xamante ni moom mooy dindi sobe comme sobe bu la tax noo koy dindi loolu tamit incha allah borom téere bi dina ñëw. daa daa di leeral loolu tamit li nga xamante ni moom moo aju ci wàllu njàpp tamit boroom téere dina ko leeral incha allah njàpp lu ci aju ak faratam su ne yëpp borom téere ko leeral lu ci wàllu sangu tamit borom téere bi incha allah dina ko leeral li nga xamante ni moo aju ci wàllu tiim naka la ñuy tiimeeg yëpp lu ko leeral lu aju ci wàllu mbërëg mooy deretu reegal boroom téere dina ko leeral lu aju ci wàllu wasin tamit. deretu wasin incha allah borom téere bi tamit dina la ko leeral ba nga comprendre yooyu yëpp dégg ko bu baax a baax. ba téere bi bu dee ci xaaj bi moom jëm ci wàllu julli wàllu julli tamit borom téere bi dina si leeral waxtu julli yi waxtu julli bu nekk fan lay commencé fan lay yem téere bi dina ko leeral. charte julli yi téere bi dina ko leeral faratay julli yi téere dina ko leeral ak sunnay julli ak ngëneeli julli ak yuñ sib si julli loolu lépp téere bi incha allahu rabbi dina la ko leeral ba ci ñi nga xamante ni kiy julli kiy waajal dem julli naka la war a melokaan balaa muy dem di julli ji balaa muy préparer julli téere bi dina ci wax ki nga xamante ni dafa am ngànt julli ba mënta taxaw wala mënta toog yëpp tamit téere bi na ko wax nan lay def ba julli nga xam ne julli wàccul kenn ki xam te ne dafa am ay julli yu ko faat nan nan la koy fayee nu mu koy toftalee ak yépp loolu lépp téere bi dina ci wax incha allah rabbi ba léegi téere bi bàyyiwul ci julli dina taxaw lu yaatoo yaatu nag wala mën ngi ne ñeenti xaaj teebu xaaj ñeenti xaaj mën nga ne benn xaaj bi buntu bu mujj bi tamit wàllu jëm ci wàllu jum ci julli jëm ci julli nekk na loo xamante ni téere bi bokk na ci téere yi si gën a jotal ak lu mu nekk nekk téere bu ndaw téere bu am solo la ci côté boobu noonu delloo jotal na ci baax a baax a baax moo tax ñu moo tax téere bi moo tax mag ñi daan wax ni lax dari làkk jëriñu képp koo xamante ni fexe nga ba làkk ko jàng ko comprendre ko dégg ko baax a baax di nga jëriñu lu bëree bëri sa diine ndax téere bi li nga xamante ni moo xam mënta ñàkk ci nit ki ci wàllu diine bi téere bi taxaw na ci bu baax a baax a baax a baax ci loolu moo tax ñu ngi leen kat ñu ngi kat ñu ngi jéem pour jéem koo firi incha allah rabbi lépp nañ ci mën ñu fexe koo def ñu ngi leen ñaan képp koo xamante ni déglu nga ah, vidéo bi wala nga seetaan ko nga am ci ay remarque moo xam ci wàllu juum ak lu mu doon. ñu lay ñaan nga leeral nga wax ñu ko moo xam dañuy envoyé suñu numéro téléphone wala suñu adresse email bi nekk bi nekk foofu ci suuf ñu ngi suñu adresse email bi boo soo ba ba léegi nga leeral ñu ko ndax ñu mën koo ñu mën koo xam incha allah lépp lu ngeen ci kii rek ñu ñu soxla seen commentaire bu baax a baax baax a baax ñu ñu sant yàlla. di leen sant bu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala